naan non <laughs> ah non xanaa non yéen ñii nag ko waroon a jiite quoi kon loolu lu am am solo léegi euh, riwaayu bële euh, mooy ci kitaabul azaan baabul azaan musaafir foofu la ko imaamu Nawawi eh, eh, non al Buxaari indi waaw mooy wa sallu kamaa ra'aytumuunii usalli waaw mu ne haddathana Muhammad ibn al-Muthanna az-Zamin mu ne haddathana Abdul Wahhab muy as-Saqafi al-Basri rahimahullah qala mu ne haddathana Ayyub an Abi Qilaba an Abi Qilaba qala haddathana Malik mooy ibn al-Huwayrith atayna ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam wa nahnu shababatun mutaqaribun fa aqamna 'inda 'ishrina yawman wa layla wa kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam rahiman rafiqa falamma dhanna anna qad ishtahayna ahlana aw qad ishtaqna sa'alana fa amman tarakna ba'dana fa akhbarna qala irji'u ila ahlikum fa aqimu fihim wa 'allimuhum wa muruhum wa dhakara ashya'a ahfazuha aw la ahfazuha mu ne yonent way la sam da xala fii mu nañu dellu leen seen ñoñ ja ngeen taxawal fa ñoom julli xamal leen digal leen yiw bi ma leen xamal mu ne mu tudd yonent way sa sam tudd na ay mbir yoo xam ne ahfazuha yenn yi moom jàpp naa leen bu baax waaye aw la ahfazuha am na yoo xam ne nag jàppuma leen waaw wasallu mu wax gis nga al amaanatul ilmiya mooy la confiance ci xam-xam ak nekk xam ne kóllë kóllëre la yow li nga xam waxal ne ah man de li dégg naa ko mu wax ko kanta am na leneen lu wax nag xaw ma ko nag voilà mu ne bokk na la wax sallu te ngeen julli kamaa ra'aytumuni usalli fa idha hadarat as-salaa falyu'adhdhin lakum ahadukum wa liya'ummakum akbarukum kon <coughs> mu ngi noonu kon fii la indi boobu euh, moom <coughs> imaam muy hadith 631 ci sahih bi kitaabul azan kon jàngale kon nit sëriñ li gën a néew quand mooy na xamal taalibe yi li nga xam ne mooy man na ñàkk quoi ngir ñu xam ko ngir mën a jaamu seen borom jaamu yàlla bu njëkk te bi gën a màgg mooy julli yonent bi alayhi salaatu salaam wan leen ko par pratique kon jàngale par pratique dafa am solo voilà ne leen moo tax mu ne neewu leen jullee leen def nii def nii dee leen kàbbaar comme ni waxoon mu siiw salaat yi parce que mu siiw sax ki wax sànq ki doon yàqu yonent bi saa saa après euh, taxawul ne ko kaay taxawal xool ma da ne ko léegi booy julleeti <coughs> na nga na nga taxawul da nga def allahu akbar waaw après nga tari faatiha après nga tari lu la soob ci alxuraan après nga rukkoo ba ni nga xamante ne ci ngay dale hatta ma ba ni ngay dale hatta ma nan qaa'ima hatta idha ma anta it ma an <laughs> it ma an na it ma an <laughs> itmaan na mooy kii mooy verbe bi <laughs> ci ngay dale xaa raaki ah ki ki ki xaa imaa ba taxaw toj booy rukkoo noonu tamit xoj daal ak yooyu dal ga dafay am ndax bu ci amul dootul baax teg teggi la waaw mel ni ginaar kuy caf cof moom loolu du baax léegi kii mu jàngal ko par des pratiques nga gis ñaar yëpp mën naa nekk voilà léegi kon mu ne julli leen comme ni ngeen xam ne ñoon ngeen gise mooy julli léegi nag mu jàngal leen lu am solo ne leen nag kon mooy euh, loolu wax nañ ci boo amee xam-xam dimbalil si ñu nga am xam ne laa laay leen biir xamal leen waaw te yàlla tax nag parce que boo deful te yàlla tax après di nga mera ah. si gaa gaay yi kii waaye waaye toppal ne saay daa dañuy jàpp ne yaa ci am intérêt quoi <laughs> waaw le Seydina Abu Hurayra gisoon nañ ko fu waxoon gaay yéen yéen ay aaya alquran moo tax munu woon loolu dara waa leen ko jàntal dara dara yi da ñuy ñàkk kersa yi da ngeen ñuy ñàkk teggi <laughs> di wax wax gaa yu booy Quraysh yooyu nga xam ne dañoo ñàkk bi yàlla <laughs> waaw da ñuy lor waaw ah, budul woon yàlla la wax ci waa banu Israël nga xam ne doon nëbb xam-xam mu dëkkale lam leen ci tëkku tëkku kononte kon dara du ma leen ko xamal waaw dara li ma jëlee ci yonent bay saa saam yëpp laay téy dem sama yoon <laughs> waaye nag da di responsabilité dañ koo war a ballighu nii walaw aay gis nañ ko fan yee jottali leen wa même bu doon aaya ak aaya yi boobu doon tëkk waa Banu Israël sinon yéen dara laa leen dul xamal waaw waxul woon nag ballighu anni bi du boobu la sukkandiku koon aaya bële man maa ko wax bu du doon aaya yu mel noonu xadiis yu mel noonu dara la leen dul woon jàngal te wax na dëgg léegi kon nga xamal la nit loo ci jële nga laay biir nag defe ko ci biir rifq moo tax mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne woon koo xam rahiman raqiqa wala loolu dañ ciy jàngal tamit ko ne nit ki yow del bàyyi xel sensibilité ñi nga àndal quoi waaw bul def rek yow moom sa rythme kese waaw mooy bu dee ne da nekk koo xam ne dangay ngay jàngale mbooloo te yonent bay saabu waaye am dañ ko fi wax fan yëpp ya ummul qawma non ad-da'if amiru rek ci gën a faible ci rythme ngeen di demee waaw dee leen bàyyi xel noonu bu leen ñëw rek yéen daal sawar ngeen kii ngeen yooyu eh nag ñu dama ah non non non non non ils n'ont qu'à faire des efforts ah, allez c'est comme ça c'est ah, non non non non c'est pas comme non il faut yóbbaale ñépp amul nga ñëw yóbbu ñuy doué après yow yaay jàngale man daal ñu doué laay jël di leen consacrer ñu xamul dara leen laar ada soyez là-bas vous êtes nuls vous êtes médiocres ça oh, oh, oh, euh, non non. waaw ah, bay bay bay non da ngay fexe ñi ñi ñi ñi ñi ki ñi kawe fexe di leen xëcc waaw léeg-léeg nga leen di boole ay kii ñoom ñu leen di collabo def leen ay ay duo koo xam dafa duwe lool ak koo xam ne xaw na am difficulté léeg-léeg ñoom seen biir ñoom ñu bokk génération bokk masse expliqué wante ci ñoom lay gën a simple que yow mi nga xam ne yo euh, man nga bañ a jëli yenn yi tax ñoom xamuñu du ñu du ñu nànd yonent bay saa saa da doon bàyyi xel sensibilité te waroon nañu xadiis say naa jaabir boobu mu am ne du doon wër eh, di ci armée bi bi eh, fu nekk ba gis xadiis say naa jaabir nekk ca gannaaw ak gëléemam ngoom googee mu doon waxtaan ak moom radiyallahu anhu <coughs> kon loolu dafa am solo ñii mu seetlu nii ah ñii miin nañ seen mbokk yi de ah te bu boobaa yow jàngalekat bi woyofal leen ko bul xam ne miin nañ seen kii ba pare yow nga bàyyi leen foofu ñuy gën a meseer waaw naan dama leen di tarbiya noo leen di tarbiya waaye yow tarbiya gi mooy saa yombal leen way yeneen yombal leen te bàyyi di jafeel teg jëpp naan tarbiya tarbiya na metti kese lool lool lool lool lay sa bi diin ko du diine du xikma du xam-xam du njàngalem yonent bi alayhi salaatu wassalaam kon léegi mu laaj leen tamit ñan lañ bàyyi seen gannaaw loolu dafa am solo mooy laaj gan gi kamu bàyyi gannaaw ak yooyu loolu dug fi mistake ak dugg ci lu sa yoon newul déedéet voilà loolu saay loo ci laaj déet <laughs> loolu rek kii rek <coughs> xam ne voilà kon ñii diw diw lañ bàyyi ah ñooñu moom dañuy manqué nit ki quoi kon nag yeneen saa saa neen kon dellu leen waaw dellu leen muy noonu léegi bokk na mu ne mu ne leen bokk nañ leen wax bu julli jotee ida xadarati salaa falyu'adhin lakum ahadukum na kenn ci yéen daal di nodd waaw mooy nodd bi sartaluñ ci ki gën a mag ki gën a euh, euh, mokkal alquran mooy nodd déedéet nodd moom amul loolu na kenn rek nodd mais l'essentiel na xam ni ñuy nodd ah. ah non non non loolu taxawoon nañ ko ci a ah, <laughs> ber nañ ko ci ci ci bi li jëm ci wàllu nodd waxoon naa façon yenn façon nodd yi nga xam ne moom la sekk doon wax sekk <laughs> gaay rahimahullah sa sekk ba mbooro de mais sekk mi doon wër ci marse yi <laughs> tam xoromaloon réew ma rek <laughs> moom façon nodd yooyu wax noonu noonu nodd yooyu moom taxul ñu wax waaw ak tamit yenn nodd yoo xamante ne da koy dégg c'est pas comme ça quoi waaw mooy euh, mu ne kon noddu amul loolu noddu moom ku kii rek na noddu waaw na ku nekk rek ku mën a kii rek na noddu quoi waaw na leen noddu kon mu ne kantaan nag ndax noddu dafa am solo de gaa yi bu ñu xamoon li yore saa saa ne li nekku ci nodd ak kii ak ak sàppe bu njëkk bi mais da ngeen di tegoo banta ah. non da ngeen naan lan diw daan ba may man maay noot gi naan non non non fan noonu la bind leen tur bind yëpp ci buntu jàkka ji benn xale di romb kaay bismillah yëngalal nga tànn koo koy nodd noonu bu ngeen xamoon li noonu ngeen di def waaye bu ngeen xamoon li ci sàppe bu njëkk bi noonu ngeen di def mais est ñu ngi koy def defuñu ko parce que dañ koo xamut <laughs> ah, xam-xam la yoo xam ne yeneen may saat saam moo leen xam dëgg dëgg dëgg sinon gars yi bu ñu ko xamoon li mu wax noonu la ñuy def léegi nag comme que defuñ li ñu wax loolu mooy mandarga bu rëy rëy bu ko ne ñun xamuñu loolu te waxuma ñun ñii kese ñu ñu gënoon a màgg yëpp gisoo woon ñu doon def noonu parce que xamuñu ko waaw ndax bu ñu ko xamoon li yore saa sala wax la ñuy def bu ngeen xamoon li ci noon ak sàkk bu njëkk bi kon da ngeen di tegoo bant laa wax te gisuma fenn masuma dégg fenn ñu ne ñooñ dañ ko doon def kon ñooñu loolu lépp mooy màndarga mu leer kër a gaay xamuñu ko waaw <laughs> ah, waaw <laughs> ci xamal waaye xamuñu lépp dëgg dëgg ci bu ñu ko xamoon xam nga a gudd los yow waaw ñoom dañ leen a wóolu wal imaamu daamin la yeneen saa salaam wax noddukat bi dañ koo wóolu parce que moom lañ wóolu ci suñu julli yi saway dañuy toog moo ñu naan julli jot na mooy noddu ñun ah tisbaar jot na ah tàkkusaan jot na ah timis jot na ah gee jot na ah xëdd xëdd jeex na ah dog jot na loolu kañ koy jox boo wóorul booy koo xam ne day jaawale pédale yi ci wàllu heure yi <coughs> bon waxuma nag koo xam ne comme ni muy dalee eh, léeg-léeg yenn noddukat yi nga xam ne loolu day wane vraiment tamit masha allah ñoom quoi nga xam ne dañuy sieste benn heure nii sieste yeewu rek tiite kii nelaw jàpp ne julli jot na waaxu rek dem ci jàkke ji rek commencé nodd gaa yi xool ne que midi demee jot alors que réew ma foofu quatorze heures et quart gaa yi eh bàyyi diw daa mel ni moom <laughs> demee vérifier da doon door a yeewu <laughs> daa tiite ji ndax lu ko tiital day sànn kooku masha Allah kooku way gaaw dem ci ci ci ci nodd ji mais sauf que kooku bon loolu sa man na dal ku ne léegi léegi nga kii tëb ba pare da ngay léegi li ci gën a garaaw mooy da ngay yor montre sax xool heure bi mel ni yow beneen heure nga gis <laughs> mel ni heure julli moo jot alors que yow des na deux heures de temps <laughs> nga dem nag jàpp ci loolu ba kii après nga waaw mais man man mënoon dal ndeke dara dalu la waaw day dikkal loolu day xew rek waaw yàllaa ko bëggee woon noonu loolu garaawul waaw mais koo xamante ne <coughs> day nodd heure yoo xam ne timis jotul di dogloo gaa yi yàq kooru gaa yi saa yi loolu garaaw na <coughs> kooku bu ñu ko wóolul mooy al al al al al al muazzinu mu'taman imaamu daamin imaam bi nag gaaraan mooy lan julli nit ñi moo leen garanti moo tax yow boo julli ci ginnaaw imaam yenn erreur yi boo ko defee jarul ngay sujjóot imaam bi day kii yow imaam bi jóg imaam bi kii war a war a toog taaya yow nga war a toog nga juum jóg ba taxaw gis imaam bi rek nga toogaat yow kooku amul sëlmal naa kon yokkoon naa ci julli ji déedéet imaam bi moo la resal loolu imaam bi yu mel noonu la lay resal de mais pas farata bu la farata rawee imaam bi di la jiite nga bàyyi farata ba farata bi dee moom da ngay julli waat da ngay indi waat boobu parce loolu du ko garanti loolu da <coughs> lay garantir yéen safara mais ay yu mel noonu <coughs> damaa jóg taxaw nekk imaam bi daa toogoon wala imaam bi premier rakk imaam bi jóg man ma toog toog di taaya toog commencé jékki rek comme que tisbaar la ma xaw a siggi rek gis gaa yi taxaw rek mu jógaat loolu jarul après nga naan bon man nag yokku naa ci julli ji parce que non non loolu imaam bi gardel na la garanti na la léegi kon mooy nodd na ngoog ñi mu amee solo moo tax mu wax loolu léegi nag mu ne. Eh? <coughs> kon eh, na leen leen na leen noddal ki nga xamante ne mooy eh, kenn ci yéen kon nodd loolu la waaw ku nodd rek baax na waaw léegi nag mu des mu ne waaye wal ya ummakum na leen jiite akbarukum ki gën a mag magi ci yéen waaw lii nii al imaamu Nawawi ci al minhaj mu ne lii li muy wane que ne mooy ñii nii alhamdulilah ginnaaw bi ne dañ ciy jànge soññ bu ñuy soññ ci nodd yow bul na rek bon nekkuñ ci jàkka ji kon jarul ñuy nodd ku la wax loolu mais bu dee nodd la koo xam ne day indi confusion ak jàkka ji yëpp dool bu ko def man nga nodd ngeen nekk mbooloo nii nekk seen bërëb seen kër wala nangam nii julli jot kenn jóg nodd mais bu mu nodd nodd goo xam ne day tax nit ñi jaawale nodd jàkka ji ak bosam man nga toog seen nii ngeen nekk benn groupe julli jot ñu ne saa yi jógal noddu quoi wala benn saal mu noddu mais noddu boobu bu leen jël noddu boo xam ne day génn ba nit ñi di jaawale noddu jàkka jeeg loolu parce que loolu day indi man na indi ay problème mais noddu benn daal day noddu allahu akbar allahu akbar la nag day bizarre ñoom ah, eh, ah, ah, waaw waaw <laughs> waaw c'est quoi <laughs> waaw mais na nga moytu nag ñëw ci jàkka. ngeen nekk groupe ba pare nga ne bon léegi yow noo dal alors que julli nañ fi àjjuma ba pare julli nañ boog nu mu tudd euh, tisbaar ba pare wala tàkkusaan ba pare yéen ngeen ñëw créer beneen mbooloo xawaa xamoo créer beneen mbooloo ci boppam looloo tax fuqaha yi di am ci ñoom ñoo xam ne dañ dañ koy surtout Maliki yi rahmatullah dañ naan non non non loolu loolu déedéet loolu kenn du ko def jàpp ñu jullee ba pare kenn du fi ñëwaat di fa créer waat beneen parce que dañuy bañ xawaari ji bari xam ne bëgguñ ko leen jiite dañuy nekk ci jàkka ji indi ñu benn faction waaw benn division boo xam ne comme que ñoom ay xawaar yi lañ bëgguñ ko leen jiite ñu fexe tuumaal imam bi yoo xam ne tax na nee nañ mënatu leen a jiite léegi nag comme ni ñuy def dañuy bàyyi ba heure bi weesu bañ xam ne imam bi sëlmal na ñoom ñu ñëw ak seen groupe nag daal di créer seen benn mbooloo tout le ñuy def loolu loolu day indi division waaw alors que dañoo waroon di mbooloo ñoom ñuy indi ak tàqale ko loolu moo tax moo tax wax jooju loolu lañ ci bàyyi xel même bu dee ñeneen ne waaye waaye ma ne loolu xam naa ne xanaa yonent bay saa salaam am benn waay ñëw di julli mu ne kan mooy sarax kii daal koy ànd ak moom julleeg moom ja mbooloo Seydina Abubakar ne man <laughs> mu dem waaye ji fi mu julleeg moom loolu du taxawal beneen mbooloo ñu ne la waaw loolu lépp dëgg la waaye li ciy wax loolu noonu da jara bàyyi xel sinon day ubbi buntu fitna yoo xam ne laa yuhmadu uqba du ñu gërëm la nga xam ne mooy lay ñëw ca gannaaw te loolu dafa am solo daa jara bàyyi xel waaye sinon ci cosaan bu loolu lépp amul mooy nga ñëw benn jàkk ngeen nekk groupe fekk ñu julli ba pare loolu julli mbooloo moo gën julli kenn waaye bu dee jàpp ngeen ne lépp seen jort bu ngeen ko defee mu indi fitna ci biir jàkk ji loolu ku nekk ne jullee côté grawul après ngeen xool ni ngeen di def voilà leen fi nekk rek oh oh, oh fin après nga pare gars yi naan ah <laughs> jàkk ko mos a dégg sax waa gars yi julli imaam bi di di leen di leen xaw a kii ko voilà que lu tax ñuy def loolu yooyu booy yooyu amaana bu dee xamoo ko woon. bon léegi na leen jàngal nag boo liggéey bu ngeen fi ñëwaatee fekk ñu julli pare bu ngeen defaat lool parce que bu undi ay division ci biir julli ñi kon yonent bay saa salaam ne bu dee nag dangeen a julli dafa jot waaw fal yu azzina lakum fal yu azzin lakum ahadukum wal ya ummukum mu jiite leen kenn ci yéen akbarukum ki gën a màgg ci ñoom imaamu Nawawi rahimahullah liñ doon wax mu ne fii nii hadis bi dañ ciy gis que ne yonent bay saa salaam fi wax mu jiite mu ne te lii mooy li muy wane mooy dafa mooy dañoo tolloo leneen ñoo jolloo ndax ñoom ñoom ñoo maase ay maas lañ te ñoo bokk capacité de mémorisation ak jàpp biñ ñëwee <coughs> li ñoo bokk luñ jële vingt jours formation vingt jours lañ def ci yonent bay saa saa jële doo ñoo bokk luñ jël ñoo bokk xam-xam alxuraan ñoo ko bokk fiq bi ñoo ko bokk lépp ñoo ko bokk comme que ñoo daje foofu léegi nag fal ya ummukum akbarukum yonent bay saa saam mel ni dafa xam lool ci ñoom ne leen kon nag ki gën a mage ndax affaire yi loolu la noonu la ko yonent bay saa saam daal di woon tege waaw léegi <laughs> waaw ci hijra gi après ñu xool kan moo njëkk a hijra waaw ah kan moo njëkk a tuub kan moo njëkk a hijra ainsi de suite jàpp loolu léegi nag bu dee yooyu yëpp nag dañoo tolloo foofu yëpp ah ñu xool at yi kon nag mu ngi noonee léegi nga xam ne ku mage dañ koo mag maggal tabbir tabbir dem waxoon ne loolee euh, euh, moom yonent may saa saam léegi bala ñoo tëj fii nga ne ma ne la kaay waaw <coughs> parce dafa am xadiis yoo xam ne euh, day wane ne yonent bay saa saam ci boppam moo ne ki leen di jiite na nekk aqra'uhum ki leen jàng mooy ki leen euh, bu dee littéralement ki leen gën a jàng ki leen a xam alquran gën leen ko jàng comme hadith sayna Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu mu ne yonent saam dane in kaanu dañoo nekk ñett waaw te loolu imaam Muslim solo na ko falya ummahum ahaduhum na leen kenn jiite wa ahaqquhum bil imaama ki gën a yey nag jiite mooy aqra'uhum ki leen gën a mën a jàng alquran ki leen gën a takk alquran loolu benn affaire la am yeneen xadiis yoo xam ne ñoom leneen lañ wane mooy comme bii ñu jóge akbarukum la leen wax na leen jiite ki nga xam ne moo leen gën a jóge waaye eh, xadiis bi gën a ci affaire yooyu yëpp mooy xadiis Seydina Abu Mas'ud Abu Maz'un al-Ansari muy Uqbatu ibn Amr ibn Tha'laba ah, an-Najjari al-Badri al-Ansari al-Khazraji radiyallahu ta'ala anhu nekk saa imaamu Muslim ak sunanu ak ñoom imaamu Abu Dawud ak imaamu Tirmidhi ak ñoom an-Nasa'i ak ñoom Ibnu Maaja imaam al-Bukhari moom moo ko solowul foofu mu ne yonent way sa san dana dana ya ummul qawma aqra'uhum li kitaabillah kii jiite nit ñi mooy ki leen gën a jàng téereb yàlla bi fa in kaanu fil qiraati sawaa bu dee ne ci wàllu jàng mi ñoo ci tolloo teg teg tiis teg sa taay wala kem kem waaw ñoo ci yem fa a'lamuhum bis sunna ki leen gën xam sunnaa yonent bi saa saa doxalinam dundinam tëralinam fa in kaanu fi sunnati sawaa bu dee nag sunna ñoo ci yemale waaw xaafis xaafis ñaari xaafisaani aqdamuhum hijra léegi ki jëkk gàddaay mane man gàddaay man a jóge Makka ñëw we di man saa léegi loolu bu amatul nag ah bu dee ñoo xam ne ñoo bokkoon doon fo ki leen jëkk génn ci foga waaw gina njëkk leena ke ci njëkk toppatoo mbiru diine xam nga dañ ciy gis ay gaa yoo xam ne bon ci dañ doon foog waa loolu taruñ ko woon léegi am koo xam ne ci ñoom dafa jekki bàyyi yooyu tomb ci xam-xam bi di fréquenter sëriñ si ak boroom xam-xam yi après ñeneen ñi gis ko topp ko def ni moom bu boobaa ñoom ñu maase ci lu bari kiy jiite mooy dañuy rangale nii bu ñëwee fii kon aqdamum hijra bu boobaa dañ naan ci leen dëkk a génn gàddaay lu bon ñëw ci lu baax kooku lay doon fa in kaanu wili jërëti bu dee na nag gàddaay ñoo ci tolloo fa aqdamum silma ki leen njëkk a tuub ci ñoom ki leen njëkk a dugg ci l'islam waaw wala ya'ummanna ar-rajulu ar-rajula fi sultaanihi wala yaq'ud fi baytihi ala takrimatihi léegi akbaruhum bi gis nañ ko fal ya'ummu ko akrab akbarukum ci hadisu bi ñu nekk nii bu Seydina Ka Maalik ibn al-Huwayrith radiyallahu anhu léegi nag loolu dafa indi borom xam-xam yi <laughs> rahmatullahi alayhim daal di wuti euh, aqra'uhum bi comme ni mu wax njëlee ki nga xam ne. ci hadis imam Abu Sa'id bi njëkk a wax wa ahaqquhum bil imam aqra'uhum ak liñ wax sànq bu Uqba ibn Amir bi Uqba Uqba ibn ibn Amr bokk radiyallahu anhu mu ne ya ummul qawma aqra'uhum loolu moo tax Hanafiya yi ne eh, affaire bi leer na quoi waaw ma ne hein ki gën a jàng même bu dee du gën a dégg diine du ki ëpp fiq kooku mooy jiite par exemple ñaari nit a ci mbooloo mi kii moom dafa mokkal alxuraan keneen ci mokkal ko mais nag moo ko gën a xam xam moo ko gën a xam fiqu salaat mooy bu may julli problème yi kiy am ak loolu te moo ko gën a ëpp mooy boroom xam-xam bi quoi xam nga loolu day am day gis mbooloo boo xam ne diw moom bu dee côté xam-xam bi moo ci ëpp xam-xam mais am na koo xam ne ci biir mbooloo mi wala ñoo xam ne ñoom mokkal ñoo ko gën a mokkal léegi mais léegi kuy jiite <coughs> saa yeneen saa salaam dana ki gine yey yi jiite mooy ki gine mokkal ah ki gine jàng kon ku gine jàng moom mooy jiite même bu dee ne fiq bi ginu koo xam ginu la dégg diine mais kooku mooy jiite voilà léegi nag al imaamu ahmadu ne ko ah kay man loolu laa d'accord lii nga wax yow imaamu ah, ah, ah, abu hanifa ah man loolu laa d'accord <coughs> waaw te mooy seen mazhab lenn ci Shafi'i yi rahmatullah comme ni ko imaamu Nawawi waxe dane tamit lii lenn ci suñu mbokk yi suñu mbokk Shafi'i yi nee nañu ki gën a ki gën a jiite mooy ki gën a mokkal léegi nag kanta imaamu Malik al imaamu Shafi'i mooy seen ak seen mazhab mooy ñu nekk seen ngir mooy ñëpp quoi sinon imaamu Shafi'i imaam al-Hanafi ki an-Nawawi nee na la rahma lii ci Minhaj da ko doon wax rahimahullah bu muy sara hadisu sarh bu imam Abu Sa'id bi rahimahullahu <laughs> taala ci kitaabu biñ nekk mooy kitaab biñ nekk kitaabul masaajid bi mama do sala ba mën a xaqu bil imaama foofu lay wax ni mu ne <laughs> kanta imaamu Malik a imam Shafi'i ak wa ashabuhuma ak seen àndandooy mooy Maliki yi mais mooy seen dans leur majorité ci Shafi'i yi sinon nee na la am na ñoo xam ne Hanafi yeeg Ahmad imam Ahmad la ñu ànd rahmatullah al ñoom ñu ne non non non ah, al afqahu muqaddamun ala aqra non ki gën a xam ki gën a xam li nga xamante ne nii mooy fiqu julli ak euh, gën a xam fiqu kooku moom lañuy jiital ci ki gën a mokkal kese parce que <laughs> ñu ne leen lu tax ñu ne mais <coughs> xam nga ki dégg fiq ki gën a dégg fiq mais li ñu soxla tamit ci alquran ki jiite loolu xam na ko waaw tari faatiha tari ay saar loolu lañ soxla waa ji lu mu ñàkk ñàkk mokkal faqih bi faqih bi ki nga xam ne moo gën a dégg ne man na loolu quand même non kon loolu doy na alors que ah, loolu <coughs> kon foofu sa réglé alors que julli ji man na am problème boo xam ne waa ji bu ci amul yenn xam-xam yi nan lay réparer julli ji kon kay nañ bàyyi kii mooy jiite waaw kon al al afqah muqaddamun al aqra kon nag mu ngi noon léegi <coughs> waaw ñu ne loolu la quoi léegi nag sauf ko ñii nii léeg-léeg li ñuy tukk sukkandikoo li imaamu Nawawi wax ne léegi nag ñu ne looloo tax yonent bi alayhi salaam <laughs> walihaada qaddama an-nabi sallallahu alayhi wasallam aba bakrin fi salaat ala al-baaqiina ma'a annahu sallallahu alayhi wasallam nassa ala anna ghayrahu aqrab min waaw ñu ne loolu moo tax yonent bi alayhi salaam lii ñu wax kenn ki gën a dégg diine kooku la bàyyi mu jiite ki ki gën a kese. ñu ne looloo tax yonent bay saa salaat bi mu feebaree yëpp mu jiital Seydina Abu Bakar ne mooy jiite waaw bu gaa yi ñëwee bu mënula jiite mu ne fal ya umman na fal ya ummal qawma ibn Abi Quhaafa na doomu Abu Quhaafa bi Abu Bakr waaw muru Aba Bakr fal ya ummal naas da doon wax gis nañ fi hadis boobu bi Seydina eh, eh, eh, alayhi salaam ko yonent saa salaam mais inna Aba Bakr rajulun raqiqa <laughs> yore saa saa nan ngay jiitalu Abubakar Abubakar nga xam ne xolam bi daa tooy bu jiitee nit ñi daa dafa nit ñi duñu ko dégg ndax jooy yu bari yore saa saa ne ma nee digal leen Abubakar mu jiite Sayyidatu Aisha ne Hafsa mu jiitalu <laughs> nit ñi yéenay mbokk Yuusufa yi <laughs> yéen ñii jigéen ñi yéenay mbokk Seydina Yuusufa alayhi salaam Seydina Hafsa yow yow yow yow waaye sa mësoo maa digal dara ma def ko jële ci baax lu baax yow man jaaxal nga ma loo ma wax defal ba ma ko defee rek du ma ci jële lu baax yaa tax yeneen saa saam réprimander ma nii maa xalla <laughs> mooy ñoom <laughs> loolu yeneen saa salaam ñu ne bon parce que yeneen saa bon Seydina Abu Bakar la wax te pourtant moom wax nañu ne ki gën a dé a jàng ci nit ñi ci saxaaba yi aqra'uhum Ubay Seydina Ubay la wax radiyallahu anhu waxul ne moom la jiite Ubay ibn Ka'b mais euh, bon sauf loolu man dama naan ma euh, yonent bay saa saa mu ne aqra'ukum Ubay est-ce que ça veut dire mooy mën na am leneen aqra'ukum mën na min aqra'ikum kii ñii gën a ñi mën a xam Alxuraan te Seydina Abu Bakar moo ëppoon ci saxaaba yi xam-xam fuuf loolu ñaan ñu xam duñ ci werante waaw sauf mooy dafa leer ba nekk leer xam nga léeg-léeg mbir day évident wu évident ba nëbbu ci nit nit ñi yeneen may sa saam mi ne ki ñu ne yeey ci jiite mooy ci gën a man a jàng waaw parce que ñii dañu ne bon en fait yonentu may sa sam dafa jiital Seydina Abu Bakar ngir muraatul xali xali xali xilaafa xilaafa gi la doon junj ne bu fi jógee moom la looloo taxoon mais bu dee ne imaam kese nii ku gën a ku gën a mokkal kese la amaana mu wax sayna Ubay ibn Ka'b ak ñi nga xam ne saxaaba yi nga xam ne xamoon nañ ne ñoom ñoo gënoon a mokkal danaa la ne min bo aqra'ukum boobu mën a nekk min aqra'ikum bokk na ci ñi gën a mokkal te leer na ne sayna Abu Bakar nga xam ne li mu mën a woon a takk waaw ni mu mën woon a jàpp te li mu jëlee ci yonent way saa saam amul kenn ku yàlla bind ci kaw suuf ku jële ci moom loolu mooy ci yonent saa saam a takkool li mu doon nekk ak moom doon koo nekk ak kenn ci saxaaba yi radiyallahu anhu moo tax dafa leer dafa nekk évidence boo xam ne mooy lu la jege da lay da lay day day mel ni dalaa éblouir dootoo ko gis mais de toute façon moo leen gën a xam alxuraan fuuf waaw <laughs> yonent may saasaam yooyu yépp la ci bàyyi xel moo tax bu boobaa dañuy delloowaat wax ji ne loolu ñun jàppuñ ne loolu ab dalil la waaw li Maalikee yeeg Shafi'i yi di wax naan yonent may saasaam Eh, dana ko waxoon loolu day wan ne kon eh, eh, voilà jiital naa bu Bakar alors que xamal nañu aqra'ukum la du moom kon loolu <coughs> mu ngi noon waaw ba pare ñu naan boo leen ne waa Hanafiya yeeg ahma ah, ah, ah, waa Hanbali yi rahmatullah non non non non aqra'ukum leer ñu ne non aqra'ukum ci saxaaba yi ñoom buñ ma soxla ñoom liñ ci ñoom aftah lañ ci jublu <laughs> waaw waaye loolu moom leeru waaw fa in kaanu fil qiraati sawaa fa a'lamu bis sunna lool moom daal di leer na waay moo la imaamu Nawawi ne mais ma ne moom moo <laughs> xam nga Shafi'i la mu ne waaye mais c'est ñun suñu dalil bii nag <laughs> bon gannaaw saxaaba yi buñ ne woon aqra afqah lañ ci jug mais mais lakin fii qawli fa in kaanu fil qiraati sawaa fa a'lamu bis sunna bu dee ñoo yem ci jàng ki leen gën a xam sunna lool kon day leer na kon buñ ne afqah jubluwuñ ci ki gën a jàng. mukk waaye loolu daliilun yu taqdiimil aqra'i mutlaqan waaye ah non loolu day wane <laughs> waaye ki gën lii tegtal la ki ne ki gën jàng moom la ñuy jiital ci lu ñu doyal. waaw mu ne waaye man ñun am nañ <laughs> wala naa waju eh, ixtaaru jamaa'a min ashaabina waaw mu ne waaye nag am na <laughs> ab wàll boo xam ne benn mbooloo ci suñu mbokk yi Shaafi'i yi dañ am nañ ko annal awra muqaddamun ala asfal wal aqra ki gën sàmm moom lañuy jiital. ci ki nga xam ne moo gën a dégg di nag gën a jàng waaw ndax loolu mais lii moom dëggul waaye <laughs> non ma ne yoneen saa salam daal li mu wax leer na quoi ki gën a mokkal daal kooku la ñuy jiital te mooy li ñuy wax ki gën a mokkal ki gën a mokkal tamit mën nañ wax loolu que ne dëgg la yenn saw-saw yi mais quand lii julli la quoi ki gën a mokkal loolu mën na koo xam ci wàllu julli que ne bu dee daa daa daa daa daa daa jóg te te te toogul lan lay mën na koo voilà mais daal saa yi mu ngi noonu kon loolu insha allahu taala amaana li Hanafi yi en tout cas loolu moo gën a dëppoo kii waaw kanta akbarukum bii mu wax ci ñoom Maalik wax nañ la ko te boo gisee ñoo bokk formation ñoo maase ñoo ñëwandoo yeneen saa salaam xam na ne ñii ñoom ñépp a yem luñ jël ñoo yem ñoo exéco ci wàllu kii bi léegi nag comme que loolu la léegi nañ jël kii yi na mag te ñoo gàddaay doo ñoo fi ñëwandoo bokk def wafdu ñëw délégation kon léegi nañ tànn ki nga xam ne moom moo gën a mage ci ñoom mu ne bu boobaa ne leen jiital kon nag ci kaw noonu euh, ci la xadis bi jeex bii di ñëw ñu gis xadis bi nga xam ne nii mooy xadisu kan sayyidina wa mawlana sani xulafa ar-rashidin mooy kan kon ko xamul moom li <laughs> la waxoon keroog lu raw loolu laa lay ñaareelu xalifa yi naan dem mooy dem Seydina Umar ibn al-Khattab Abu nga naan lan al-Faruq radiyallahu ta'ala anhu waaw kon bii di ñëw xadiisam la waaw xam nga bariwul loo ko fii gis ma ne la yow gis nga dum yow sa xadiis an bi ñu waaye parce ñooñu tabiñ woon loolu jamono yi ñu ñoom xilaafa gi da leen a gënoon ak trouble yi amoon moo tax nekkuñoon